bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd fassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyu lislaam di dellu si waat sunu jotaay bi di waxtaanu fajar di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu booleel mu boole ñu defal tawfiq tey mooy sunu ñetteelu bind ci téere bii di ashriyaatu Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan waasi'a tey mooy sunu ñetteelu bind di sunu troisième leçon ci téere bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala boole ñu defal ak sellal ak dëggal ak nangu ba lépp loo xam ne liggéey la bu jëm ci moom mu daal di koy barkeel bokk julli ji comme ni ngeen ko xamee démb ñu ngi doon leeral lan lan la namm ci ashriyaat ak fukk yooyu yi nga xam ne Ibnul Qayyim mbir yooyu yi nga xam ne da koy lim bam àgg ba ci fukk borom téere bi dajale ko muy ay mbir yu lim yoo xam ne yenn yu nekk rek benn bu nekk te ñoom da koo lim bam àgg ba ci fukk comme niñ ko leeralee woon démb tey jii dañuy dugg ci bi njëkk ci ashriyaat yooyu waxoon nañ ko démb te moo di fukki cause yoo xam ne dafay xëcc dafay indil jaam bi bëgg sunu borom tabaraka wa taala eh, xam nga ne bëggug yàlla nag lu mat a bàyyi xel la moo tax mu ne ashratu asbaabin fukki sabab fukki cause fukki raasa ngi yoo xam ne ku ci jaar na xam ne tajlibu day xëcc da koy xëccal dafay bijji mahabbata allahi taala bëggu yàlla moom yàlla mi nga xam ne ku kawe la jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu te xam nga ne bëggu yàlla jamono ji nekk ci la jaam bi jaam bi daa war di ci góorgóorlu lépp lu koy may bëggu borom bi tabaraka wa taala mu góorgóorlu ci xam ne bëggu yàlla mooy texe ak àdduna ak képp ku yàlla bëgg kooku da texe kenn mënut a fexe ba doo texe nit ñi nag loo mën di def bañ bëgg la te fekk yàlla bëgg la moom dara la dul jariñ bu fekkoon ka gën a kawe ci kaw suuf na nekk président wala mu nekk a buur wala mu nekk ku mën di doon ak fu mën a àgg ci xeetu dara lu lum la bëgg bëgg bëgg bëgg te fekk yàlla bëggu la dara la dul jariñ du la jariñ dara nag mën na laa jariñ nag ci àdduna poñjotam àdduna mais dara la dul jariñ fa sunu borom tabaraka wa taala moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax kii wane ne dafa bëgg yàlla tax ku yàlla bëgg itam yàlla bëgg ku bëgg it ku bëgg yàlla itam yàlla bëgg la te bëggu yàlla la koy firndeel dafa bari lay wane ne jëmm ji dafa bëgg borom bi tabaraka wa taala dafa bari lool moo tax kuy wane kuy woote wa bëgg yàlla ci ab xolam te foo ko fekk ay mooy yàlla rek ci lay dëkk kooku loolu la muy wax munta nekk loolu moom la muy wax moom ay woote woo rek la lu muy wax dong la lu waykat ba doon wax ne taasil ilaha wa anta tudhiru xubbahu hada al amri fi lmaqaali shaniu law kaana hubbuka saadiqan la ataatahu inna al muhibba liman yuhibbu muti'u di wax ne man dama bëgg yàlla te fuñ la fekk yaa ngi koy may loolu dafa mënta nekk ku bëgg ku bëgg yàllaam ku bëgg yàlla yàlla koo xam ne bëgg yàllaam lu dëggu la kon mu topp yàlla azza wa jalla ndax ku nekk ka nga bëgg da nga koy topp comme li nga xamee ne soxna si ki bëgg borom këram daf koy topp ah ki bëgg baayam daf koy topp ki bëgg yaayam da koy liggéeyal ki bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy topp laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nnaasi ajma'in loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ca saxiixul Buxaari moo tax an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwaahuma loolu lu am solo la waaye nag bëggu yàlla moom beneen mbir la moom waaw beneen mbir la yàlla nañ ko yàlla defal moo tax borom bi azza wa jalla di wax ci suratul maida laaya ju am solo laaya joo xam ne laaya ju mat a bàyyi xel la foofa dafay leeral ña ko gëm di wan ne boo leen wanee ginnaaw tut bi defu leen li ma bëgg danaa fi indi ñeneen ñoo xam ne la ma bëgg nañ cay nekk dama leen ni bëgg itam ñoom itam ñu bëgg ma yaa ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an diini fa sawfa yuhibbu fa yati llahu bi qawm yuhibbuhum wa yuhibbuna yàlla dafay indi ñoo xam ne da leen di bëgg ñu bëgg ko tabaraka wa taala kon loolu lu ma ta bàyyi xel la moo tax yàlla lu baree bari ci alquran nga koy dégg mu ne wallahu yuhibbu yuhibbul muhsinin hmm? yuhibbul muttaqin yuhibbus sabirin daa bëgg ñu ragal yàlla ñi rafetal bëgg ci nga xam ne dañuy muñ loolu lu ma ta bàyyi lu ma ta bàyyi xel la mbokki jullit yi kon fii dafay leeral fukki sabab yi nga xam ne dafay indi bëgg bu borom bi tabaraka wa taala qaala wax na moom imaam Ibnul Qayyim rahimahullah mu ne yàlla ko yàlla yërëm fii madaariji saalikiin ci téere bi mu tuddee madaariju saalikiin fii manaazili madaariju saalikiin bayna manaazili iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin madaariju saalikiin bayna manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in noonu la téere bi tuddu loolu mooy téere bi ni mu tudd da ci doon sara da ci leeral téere bi nga xam ne Abu Ismail al-Harawi moom moo ko taalif tuddee ko manazilu sa'irin daa wax ci biir téere boobu nee na faslun lii ak ak teqale la ab bunt la boo xam ne fil asbaabil jaalibati day leeral cause yi nga xam ne dafay indi dafay xëcci dafay xëccee dafay bijjee lil mahabbati jëme ci bëgg borom bi tabaraka wa taala wal mujibati laha itam day waral bëgg borom bi azza wa jal wa hiya ashara nee na yooyu fukk la fukk la yoo xam ne dafay indi bëgg borom bi tabaraka wa taala ahaduha kenn ca ñoom maanaam ba ca njëkk ci sabab yooyee nga xam ne dafay indi bëgg yàlla nee na qira'atul qur'ani bi tadabburi wa tafahumi li ma'anihi wa ma urida bi wa ma urida bi ka tadabburi alkitabi alladhi yahfazuhu al'abdu wa yashrahuhu li yatafahhama murada sahibihi minhu nee na ba ca njëkk mooy qira'atul qur'an jàng alqur'an jàng gi ci lan lay tege bi tadabburi ci setantal wa tafahumi li ma'anihi ak jéem a dégg dégg li nga xam ne moo di ay wundam li baat yi li alxuraan di wundu li muy wax la mbëgg wax wa ma urida bihi ak lañ ca namm moom alxuraanul karim loolu danga ko war noonu nga ko war a seetantale ka tadabburil kitaabi alladi comme seetantalu téere bi nga xam ne yaxfazuhu al jaam bi daf koy wattu wa yashraxuhu te di ko leeral lu tax li yatafahama muraada saaxibihi minhu ngir mu mën a dégg li ci boroom namm li ci boroom bëgg a wax ci biir téere boobe ci téere boobu kon lii mooy yëkk ci njëkk ci cause yi ki bëgg boroom bi tabaraka wa taala bëgg ko day jàng alquran di ko jàng loolu nag lu mat a bàyyi xel la jàng alquran wërteef la ci jullit bu nekk nekkul loo xam ne nekkul loo xam ne jaam bi da koy maanaam bàyyi noonu rek day nekk koo xam ne saa su ko neexee jàng saa su ko neexee teg nii déedéet téere la boo xam ne jàng gi dafa war ku ko jàng da ngay am dëgg la mokkal alquran loo xam ne ku ko defu da ngay am bàkkaar fardu kifaaya la mais jàng gi moom farata la ci ñëpp borom bi nee na faqra'u ma tayassara min alquran loolu waajib la di bi sallallahu alayhi wa sallam suuratu naml day wax ne wa umirtu an akuna min al muslimin wa an atluwa al quran ci jeexantalu kaay ba nee na dañ maa digal ma bokk ci jullit ñi tey jàng al quranul karim utlu gis nga loolu lu leer la mbokki jullit yi ci suratul ankabut utlu ma uxiya ilayka min al kitaabi wa aqimi salaa hmm? watlu ma uxiya ilayka min kitaabi rabbik bari ba ci alquran de jàngal la waxyu kon ñëpp dañ ko war di ko jàng loolu lu mat a bàyyi xel la ko jàng alquran di ko settantal xootal sa déggin sa xalaat sa xoolin ci biir alquranul karim ngir génne la nekk ci biir wax joojee loolu moo di settantal jëfandikoo sa xel sa xalaat ak sag seet xootal saw gisin ak sa xalaat ak sa seetlu bu baax ci biir aaya yi génn la nekk ca biir ci li nga xam ne moo di ay jariñ ak génn la nekk ci biir ci ay àtte ak ci ay meññet ak la yàlla bëgg a wax ak lañ lañ ca mën a jariñoo ak la nga ca mën a génne ci xam-xam loolu lañu tëddee tuddee seppantal jàng alxuraan ci settantal doo ko jàng noonu rek bokkut ak di jàng noonu dem settantal beneen mbir la mooy lii ma wax léegi nii dégg itam ndax seppantal moo indi dégg ma am yi boo seepantalu alxuraan doo mën a dégg lan la alxuraan di wund lan la bëgga wax doo mën di seetantal alxuraan di xool bu baax di teeylu def ndànk aaya joo jàng def ci ndànk xool ko bu baax xalaat ci loolu na day ànd ak xam-xam nag lii may wax nii faaw ma ànd ak ci xam-xam mu da ñàkk waaye ki nga xam ne xamul dara déggut araab jàngut xam-xam dëgg la mën na seetantal man nay xool bu baax a baax di seetlu ci aaya yi waaye seetpantal dëgg-dëgg yi ñuy wax nii lay ànd ak nag xam-xam faaw nga xam dara ma ci alquran moo tax tafsir ñu lay firil alquranul karim loolu lu mun ñàkk la nga jéem a xam li aaya yi wax am solo la kon sabab bi jeexagu tey jii ndax waxtu wi dab nañu waaye la ma ci bëgg a rek bala maa mooy loolu lu mënta ñàkk la a dégg li alquran di wax ak xam lañ ci namm comme ni nga xamee ne waa ji jàng tiirab jàmbur ni koy wattoo di ko leeral ji ci setantal di ci xóotale bu baax di ko takk ngir li ci boroom bëgg a wax mu mën koo xam loolu lu ko raw danga ko def ci alquranul karim ndax jàng alquran jëmmi jàng gi rek tiyaaba la képp ku jàng benn xaraf rek ci alquran danañ la bindal tiyaaba fukki tiyaaba danañ la ko bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jàng xaraf ci alquraanul karim dana ci bindal fukki tuyaaba mu ne waxuma alif xarf la miim xarf la laam xarf miim xarf waaye alif ci boppam xarf la laam xarf xarf la nga xam ne ku jàng alif laam miim am nga fanweeri tuyaaba moo tax Sidi Abdullah ca wayam wa Talaatul Anwaar ba muy leeral mbir yi nga xam ne alquraan ak xadiis dañ caa tàqalikoo mu dem ba ci fukk dafay wax ne fa tarafu al a'la min al i'jaazi mimma bihi al qur'aanu dhu imtiyaazi kadhaaka hifdhuhu min at tabadduli wa man'uhu lil muhdathi al mughtasili wa man'uhu tilaawatan lil junubi fi kulli harfin minhu ashran aw jibi xaraf wu nekk sunu borom azza wa jalla bana ci bindal fukki tiyaab boo ko jàngee wa fi salaatina lahu ta'ayyunu taxsiisuhu bismil qur'aani bayyinu nee na alqur'aan ci al ci biir julli moom dong lañ ciy jàng waaye tamit nekk gi mu nekk tudd gi mu tudd alxuraan moom kese la kon mbokk jullit yi bu subaa danañ ànd ak yéen danañ continuer yéen ci sabab bi gën ci xóotal bu baax a baax julli yi day jullit ñi dañoo war di fonk alxuraan di ko jàng saa su nekk xam ne ci la bëgg yàlla nekk nag képp ku ci nekk yàlla bëgg na la ak koo mana a doon bu subaa jaamu danañ continuer ak yéen ci sabab bi ak sabab bi ci des insha allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran